أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الجن kon tey ñu war a gis saar bi nga xam ne moom la suñu boroom tuddee jinne yi gisoon nañ ñetti saar wala ca ñeenteel bu ñeenti saar yi weesu gisoon nañu saar boo xam ne al in al insaan la tuddoon muy nit bii nag mooy saar bi nga xam ne moom ci jinne yi lay wax te ñoom ñaar ñooy ñi suñu boroom togg jëf moo taxoon muy wax new la ne woon moom borom bi tabaraka wa taala wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit lu dul ngir ñu jaamuma ñoom nag ku nekk ci ñoom utal na ab saar loo xamante ne nii bu leer la lii nag mooy suuratul jinni saar bii nag mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima fekk yonent bi sallallahu alayhi wa suñu borom yónni ko foofale ca yi jinne yi nag saar bii li ko waral mooy ne jinne yi ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ne dañoo amoon ak mbaax ak aada ak habitude goo xam ne moom lañ doon def mooy ne dañ doon dem ci asamaan ut fa koo xam ne fa la dem ngir di mën a sàcc li nga xam ne moom la malaaka yi di jokkalante bu ko defee ñu daal di ñëw ci kaw suuf nu mu gën a gaawe daal di koy wax seen mbokk bu xaabakat yi di njabarkat yi gaa yoo yële bi nga xamante ne nii nag mooy ne am na jay jamono nag buñ ko doon def léeg-léeg ñu sànni leen ay jum malaaka yi di leen sànni ay ay ay ay jum ngir ñu daw ngir dàq leen loolu nag moom waaye bi nga xam ne ci la ñuy yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëf yi dafa gën a tar bari lool ba ñoom mu jaaxal leen nag mu ne ah, tey de lañ doon amaka néew sax di dem malgré dara malgré li muy metti metti waaye doon nañ am lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu fa jële waaye tey moom dañoo dem dañoo dem benn bés fekk asamaan ci fees dell ak ay malaaka yoo xam ne fu ñu jege rek ñu ngi yor ay jum di ay flambeau uti leen te bu leen leen dóoree moom moom daanaka mën na leen a yóbbu laaji siina mën na leen a yu moo tax na jinne yi nag ba nga xamante ne loolu xew na nag ñu dem nag ca kilifa ga am ci ñoom ñu dem ci ki nga xam ne mooy Iblis daal di koy wax mbir mi nim demee na ko ah nañ doon liggéey de mënatuñu koo def asamaan si daa fees dell ci malaaka am na lu war a xew de. Iblis ne leen nag wër leen ci kaw suuf wër leen penku sow ak bi li nga xam ne bëj saalum ak bëj gànnaar fu ne ngeen dem fa utali ma xabaar ba ma xam lan moo waral loolule ñi nga xam ne ñoo jaaroon côté fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima foofale ca xijaaz ña fa jaaroon nag daal di dégg bi ñu agsee fa gis yonent bi alayhi salatu wasalaam di jàngal qur'aan ñu daal di taxaw nag déglu loolu la suñu boroom di wax ci saar bii ta moom la waxoon ci suuratul ahqaaf bi nga xam ne ci lay wa iz sarafna ilayka nafaran minal jinni Safwan pattalekul yow rasulullah ba nga xam ne ci laa yebal daal di def ñu ñëw ci yow nafaranam mbooloo boo xam ne ci ñett lay door tàmbalee dem juróom-ñeent mu ngi al jinni bokk ci jinni yastami'una alquran jëw di déglu ci alquran lam waxoon foofu yëpp moom lay wax fii mooy jinni yooyu la rek jinni yi lan du benn yoon lañ ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëwoon nañu comme nii dañoo njëkk a ñëw fekk muy déglu muy jàng alquran ñu daal di koy déglu sallallahu alayhi wa sallam yëgu leen woon waaye nag ba alquran di ko nettali waaye ñëwaat nañu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay yoon yu bari doo di ñëw <coughs> daal di jébbalu si daal di tuub si daal di koy laaj sax ana ñun lan mooy suñu yóbbal ak yi nga xam ne moom la ñuy lekkat yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ak ñoom daal di leen jàngal alquran woo leen ci diine ak yooyu yépp comme ni nga xam ne noonu la siiwee ci téere xadiis yi wallahu taala alam kon suñu boroom nag di nettali loolu le mu ne bismillahir rahmanir rahim ci turu ki nga xam ne mooy borom bi tabaaraka wa taala lay tàmbale arrahmaani moom mi nga xam ne moo fees dell ak yërmale arrahiimi yërmaleen yaatu mu ne qul waxal wuxiya daal dinañ may wuxiya ilayya waxyu nañ ma lan lañ ma waxyu man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annahu istama'a nafarun min al-jinn kene am na benn mbooloo jóge ci ñett jëm ci juróom-ñeent ci julli ci ci ñi nga xam ne mooy jinne yi boroom xam-xam yi nag rahmat rahmatullahi alayhim dañoo wute ci seenub lim wallahu taala alam bi moo gën a xam lan moo ci nekkoon moom daal nafar la wax mooy mbooloo minal jinni ci jinne yi fa qaalu inna sami'na qur'anan ajaba bañ ko dégloo ba pare daa pare nag ñu dem nag ca seen mbokk ya ñii ñii delluwaatuñ ca Iblis ñoom dañoo dem ca seeni mbokk ya ne leen nag inna ñun de sami'na dégg nañu qur'aanan alqur'aan joo xam ne ajaban ju yéeme la yahdi moom de alqur'aan ji nga xam ne moom lañ dégg de la ila rushdi day gindee jëme ci mbaa ci njub ak mbaa fa amanna bihi ba ñu ko déggee ba ba ba yeneen sama daaneel alayhi salaatu wa salaam ñun ca saase la ñu gëm wala nushrikata dootuñu bokkaale ba faw bi rabbinaa ci suñu boroom ahada kenn lañ dul bokkaaleeti wa annahu te moom boroom bi nag tabaaraka wa taala taala jaddu rabbina ak màggaayam daal dinay kawe ba moom boroom bi tabaaraka wa taala mattaxada nan la fiy nekkee kawe na ba nekk fi di daan day jàppee saahibatan ci koo xamante ne nii soxna la wala am nekkaale bu jigéen wala wala dem joxa bu malaaj doogu li nga xam ne mooy di am doom wala di jàppee sax naan day jàppe nit doom loolu boroom bi mag àgg na kawe na ba sori loolu le wa annahu jinne yi nag ñooy wax ba léegi ñu ne wa annahu kaana te moom da nekkoon na yaqulu doon wax safihuna suñu ko defe yi mooy ki nga xam ne mooy suñu ko réer ci di iblis alallahi doon wax ci mbiru borom bi tabaaraka wa taala shatata ay ndëng ndëng ay ndëng te kese nekk la iblis doon wax ñoom la leen a ndax jinne yi am na ci ñoom ñoo xam ne yàgg nañoo gëm moo tax ci saar biñ doon wax sànk a ahqaaf foofu ñoom dañoo ne am na alquran joo xam ne dañ koo wàcce ginnaaw Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam amoon na ay jullit waaye ñu bari iblis da leen a naxoon ndax saytaane yi iblis da leen a gëmloo gis nga jullit bi ni mu jàppe borom bi tabaaraka wa taala xam ne mooy mooy ki mooy ki nga xam ne moo ñu fi nekkal moom lañ war a jaamu te moom mooy mooy yiw ci moom la jóge iblis contraire bi la xam loolu la gëmloo jinne yi ne moom ak saytaane yi boo baax borom bi tabaaraka wa taala wal iyaadu billah moom mooy mooy mbonte gi dina mag wal iyaadu billah moo tax ñu bari ci ñoom loolu lañ jàppoon ba léegi nii sax bari na ci ñoom loolu lañ jàpp ñii nag moom rëcc nañu ndax bañ leen suñu boroom nam nee gindi ci la leen yebal côté bi nga xam ne fa la ci bi alayhi salaatu wassalaam ne woon ñu ñëw nag di wax ak nag ñi nga xamante ne ñooy seen mbokk yi naan leen ndekete yoo ya annahu kaana ndekete yoo nekkoon na yaqulu di suñu ku dese nga xam ne mooy iblis ku réer ki àlallahi ndekete moom lim doon wax ci borom bi sataban ay nëmbati kese la amu ci woon wa anna te ñun kat te ñun na jinne yi vanan naa ndax njortu gu rafet moo taxoon ñu amoon njortu que ne an lan li taxoon ñu gëmoon iblis sal ñu doon wax mooy vanan naa dañoo njortoon an lan taqula al insu wal jinnu ala allahi kadiba kene kay xanaa ne kay nit ak jinne kenn du nit du jinne xanaa kay nit ak jinne ñemewuñu di waxal borom bi tabaaraka wa loo xam ne demewul noonu looloo taxoon ñu gëmoon iblis ndekete yoo nag waa ji da leen doon berne di leen nax kefe wa annahu kaana ñoom ñuy wax ba léegi seen mbokku jinne yi ne ginu ma leen a xam lii ñuy wax wa annahu kaana rijaalun min al insi ya'uuduuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa wa annahu kaana te de moom nekkoon na rijaalun ay góor min al insi nit ñi ya'uduna bu ñu amoon problème au lieu ñu dem ci borom bi tabaaraka wa ta'ala ñaan ko mu daal di leen wéral bu ñu feebaree feebar boo xam ne du feebar boo xam ne bu garab di faj la au lieu ñu dem borom di daal di leen ñaan ko xool li nga xam ne moom la suñu ma masa wàcc ci téere yi jiitu woon ak yooyu te yonent yi jàngale ko alayhimu salaatu wa wassalaam de dañ doon dem ci biri jaalim ci ay góor ñu ne ginni ci jinne ya ñoom lañ doon dem di sàkku ci ñoom di daw làqu ci ñoom ngir ñu daal di leen faj utalum faj wala dimbali leen waaye ana lañ leen ci jële jinne wax de ñu ne fa zaaduhum ñoom góor yooyu te jinne yi yokk góor yële te te nit ya ñëwoon di daw làqu ci ñoom ngir ñu dimbali leen raxaqan ak bàkkaar ak mooy yàlla ak li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy bokkaale borom di tabaaraka taala suñu borom nag di wax léegi nag li fi tegu nii suñu borom ay wax après mu bàyyiwaat ginne yi continuer seen discours suñu borom ne yéen yéen waa Makka yéen yéegaru Makka yi ak yéegar bu mën a nekk ci kaw suuf ba ba surtout ñi nga xam ne dañoo jàpp ne yàlla du ni kenn te tamit destin ci amul mu ne wa annahum te ñoom jinne yi zannu nekkoon nag ñoo xam ne dañoo amoon njortu kamaa keem li nga xam ne yéen nit ñi weddi zamantum ngeen amee njortu an lan yab'atha Allahu ahada te ne bés du ñëw borom bi di yebal kenn di dekkil kenn naan dekki bésul dekki amul mooy li ngeen ko njorte woon yéen nit ñi yéen jinne yi tamit ñu bari ñoom noonu lañ jorte woon waaye it ni ngeen jorte ne yéen daal borom bi du yónni kenn ab nit mu ñëw gindi leen ñoom itam noonu lañ jorte woon ne boroom bi du yebal kenn ngir gindi leen suñu borom nag bàyyi jinne yi nag ñu continuer ñu ne wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaaha muliyat harasan shadidan wa shuhuba ñii ñëw nag di wax la leen dal ba nga xam ne ca lañ doon dem ci asamaan ngir uti xabaar léegi yoo nag fay nag ñu tere leen ko ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam la suñu borom doon yónni te bëggul woon nag daal di xabaar boobu daal di daal di seen wa na anna na samaa te mu ñoom ñuy wax ne te ñun de gis nga ba ñu demee ca asamaan sa fa nga xam ne yàggoon nañ fa doon fa toog. ut fa ñoom ñoom ñu koy waxe ci kanam bañ demee di làmbatu foo fële fañ doon toog fa wajadnaha fekk nañ asamaan sa muli at mu fees dell xarasam ay ay ay ñoo xam ne ñu koy garder la ci ay malaaka shadidan yu tarata wa shuhuban yor ay jum yoo xam ne moom lañu ñu jëmale de wa anna takat lu jiitu lii kat lii di xaw ñun nekkoon nañ kunna wa anna kunna te ñun de nekkoon nañ naxoo du doon doon doon jekki doon toog min ha foo fële amoon nañ fa maqaa'ida ay toogukaay ca soo nga xam ne ca asamaan li sama ngir di sàcc ngir déglu li malaaka yi di jokkalante waaye nag loolu jeex na léegi de man yastami'il aana tey ku dof dof looti ci ñun ba sàcc naan da ngay dem di déglu yajid lahu shihaban rasada dina fekk ay jum yoo xamante ne nii moom lañu waajal garde ko téye